day leen minimiser loo ñaan da lay teg ay yitte ak ay soxla ak ay fitna ba doon taw ñaan waaye nekk bi yow fu mu nar a yërëm nar laa defal xéewal nar laa defal teraanga da lay xiir ci nga koy ñaan waaw te moom dogu na waaw dogu na moom yàlla te dogu warul ci moom dégg ngeen ma yàlla. jëf na boppam loo xamante ni su ko sëfuloon boppam warul ci moom waaw waaw ñaan leen ma ma may leen su ko neexoon mu yem ci ñaan leen ma su ko neexoon moom yàlla mu yem ci ñaan leen ma mu ubbil la buntu ñaan rek waaye ba mu la waxee ñaan ma te saa si lu ne soo ma moom may waaw day saa mu ne su ma la mayee da ngaa war a delloo njukkal mooy sant yàlla mu ne soo leen ma santee xal set naa leen dolli waaw démb man koy wax démb ala cheikh ma ne ko yàlla dafa wax ne soo leen ma santee ma dolli leen Euh, soo leen ma sante ma dolli leen yonent bi ne gën gi ñaan mooy sant yàlla ah yonent bi dafa indi foofu philosophie afdalu du'a mu ne alhamdulillah dégg nga dégg li mu wax waxul afdalu hamdi bi waxul afdalu shukri alhamdulillah ngir sant ngir delloo yàlla njukkal waaye dañuy afdalu du'a yi gën gi ñaan. ñu ne ko mooy lan ndax mooy allahumma inna nasaluka min kulli xayrin saalaka minhu nabiyuka wa rasuluka sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala rabbana atina fi dunia xasanatan wa fil axirati ñun ñëpp dañu gëm ne gën gi ñaan ñëpp dañu yaakaar ni ab ñaan la ñuy wax ni mooy gën gi ñaan mu ne déedéet gën gi ñaan mooy sant yàlla li nga ma ma daal di ne kon loolu philosophie la loolu bu dee yow di ko déggee nii ci sa nopp yi da ngay daanu gën gi ñaan mooy sant loolu ma ne ma ne ma ne ala Cheikh démb moo ngi mel ni nu ma ko waxatee woon sax ci lan la woon la benn exemple laa la joxoon ci xaal bi xaal bi ndox bi ma doon dagg man lu ma joxoon nga ne ku ni xaw ma jërëjëf ma dool la waaw kay jërëjëf da démb dañ fi indi xaal ma koy dagg di ci dóog mbokk yi ñuy siiw man leen euh, sant leen ma ma dolli leen moo ngi mel ni xaal bii ma tiim parce que alxuraan bi ngay dégg dégg bi nag du kii bi nii mais dégg la dégg dégg ma ne ko man leen yàlla li mu wax dafa mel ni mooy xaal bii ma dagg xam nga yéen ne ku nekk jox naa la apparence pour nga xiiw waaye man leen ah képp ku ma wax sëñ Mor jërëjëf ma dolli la beneen xaal beneen dogu xaal walla Cheikh ne ma kon jërëjëf sëñ Mor mooy sëñ Mor mayati ma xaal dégg nga wax bi sëñ moo mayati ma xaal ay way way way mayati ma dimba dolleeti ma dégg nga wax bi loolu mooy la in shakartum la azidannakum waaw gis nga fii ah dafa simplal euh, temps bi fii mu utiliser intensif la azidannakum wallaahi di dinaa leen jox ak wér ni dinaa leen may ak wér ni soo leen ma santee dinaa leen dolli dem di rek daal ne léegi sax sax gën gi ñaan mooy sant yàlla ndax ku sant ñaan nga ku sant ñaan nga kon yii yëpp ci nga jotaay yi billaahi wallaahi tallaahi ëpp naa xeet ëpp naa xeet ëpp naa xeet dama ne la am na ñoo xamante ne ay millions moo ngi góor ci seen i kër mënuñoo am quinze minutes ñaan am na ñoo xamante ne am na lu mat téeméeri doom amuñu quinze minutes ñaan am na ñoo xamante ne am nañu sans connaissance nit ñu baax mais amuñu quinze minutes ñaan amuñu ko te alal dëgg mooy yàlla alal dëgg mooy yàlla seen maam laaj Mouhamad Ndieguène lu ñu daan wax lu ñu am yàlla nañu am lu ñu am yàlla gis nga loolu tamit philosophie la loolu sax ci ci sofiyanke yi mënuñoo dégg loolu parce que nit lan lay nan la mën a ñàkkee yàlla sax far yàlla kenn mënu koo ñàkk sax far waaye philosophie la ça signifie que képp ku yàlla ci ci boppam ba jox la ba nga xam ne lii xéwal gi yàlla moo ko def mu nga delloo ko yàlla muy cant jëm jëlu ca moom yow sa sa am dootul dagg ba faw ndax dolli yàlla da lay dolli ba dolli say doom dolli la ba dolli say sët dolli la ba dolli say sët yàlla noonu lay dollee dolli yàlla xam bul xam fu mu toll su la nangulee nag mën naa yem fi mu yem mais su la dosalee ba nga sant ko dellu su lay dolli bul xam bul jéem a fan la aha aha fan la xéewal ya di di yem loolu moo tax sidna Muhammad ne yow yàlla subhanahu wa taala maa ngi lay sant comme ni mu waree ñu la maa ngi lay sant sant boo xamante ne yow yaa ko yelloo yow yàlla parce que ñaan gi mën na ko ñaan gi mooy yàlla may ma waaye cant gi mënoo ko dégg nga ñaan gi mën nga ko mën ngaa ñaan waaye cant gi mënoo ko mënoo ko parce que li ma leen waxoon keroog ca waxtaan wi passé ma ne la xel mi nga nangoo teraanga ji ngay sante yàlla ak làmmiñ wi ngay sante yàlla kan moo ko bind yàlla kon kañ yàlla mooy sant boppam loolu moo tax yàlla wax ni yonent bi wax yàlla ne ko maa ngi lay ñaan yow yàlla nga nangul ma sama cant gii ma sant waaye nag nga santee comme ni nga santee sa bopp comme ni nga waxee alhamdulillahi rabbil alamin mu mu mel ni te am yàlla mooy delloo njukkal boppam cant yëpp ñeenti ñeent ñeenti cant yëpp ñeenti cant yëpp delluwaat ci moom waaw bi mu defal jaam bi jaam bi bi mu defal sama borom jaam bi bi mu defal moromu jaamam dem jaam bi bi mu dellu ci yàlla subhanahu wa taala yëpp ñeenti xaaj yëpp dafay delluwaat directement ci yàlla donc loolu moo tax euh, euh, doomu aadama di sant yàlla sant yàlla comme ni ma leen di wax nag sant yàlla ay daraja yu bari la waaw nangu bi euh, wax bi euh, waaye nag bi ci gën a am solo mooy si cër yi nga fexe bañ cee mooy yàlla benn yoon moom la kon jotaay bii ñaan jii nii ñaanu sant yàlla la waaw bis bu njëkk bi ñaanal nañ ko ñaanal nañ ko mais jullee néew lan la ak joxaaru àll mayt la ñuy wax jullee néew mooy ñaanal néew bi yàlla ci sa jaam sa doomu jaam imaam bi loolu lay wax yàlla kii sa jaam la sa doomu jaam la sa doomu jaam bu jigéen la kii sa jaam la sa doomu mooy sa doomu jaam bu la sa doomu jaam bu jigéen la dañ koy préciser moom de ci àdduna daan na wax laa ilaha illallah daan na wax muhammad rasulullah daan na ko seede te yàlla yaa gën a xam ci loolu mu doon wax yaa gën a yàlla bu dee kan daan bu rafetal la ku daan bu dee ku daan la yàlla na nga yokk ay yiwam na nga ko nangu te nga ko bu dee ku daan ñaawal la na nga ko baal ay bàkkaaram lii la ñuy wax ku julli néew loolu ngay wax imam bi lii lay wax moo koy wax ci ci biir julli gi kon kenn jullee néew ñaan la ñaan la <coughs> ñaan la jullee néew ñaan la moom laa waxoon keroog mbokk yëpp rek mën leen yéen da ngeen di fo rek da ngeen di caaxaan rek ngeen ne suñ demee ca ca sëg yi kenn du ñaan kenn du joxe ay lixlaar kon kañ bul jullee néew bi képp ku wax ni suñ demee ci sëg doo duñ joxe ñaan parce que du sunna parce que xaw ma la rek laan di génn seen i mais kooku yow sa wala sa yaay wala sa maam wala sa maam maam wala yow nga de bu la kenn jullee nan la jël def la comme golo bu dee jël gas suul la parce que jullee néew ñaan kon kañ bu dee yow nangoo ñu ñaan sa xabru ya bul la jullee nan la jël jox la yàlla noonu xam nga am na loo xamante ni du xam-xamu sax diine mais bon sens moo koy bañ waaw ne du ma lekk suppu kànja day naan ñeeru suppu kànja ah moom nee na bu lekk ci suppu kànja buñ booleeg ñaar nga daan jël kaani tëmb teg ci kawam ak jaxato yooyu du ko lekk daal du ko lekk waaye nag su guddi jotee nga ne ko sax temps yi da ngaa mel ni ku a tooy. suppu ñeexu suppa gaay kànjaa gi baax na ci ku tooy nga ne ko waa indil nga ne ko waa indil indil defal ma ci tuuti vinaigre defal ma ci nangam du ma lekk suppu kànja bu ànd ak ñànk teg te damay lekk damay naan ñeexu suppu kànja mais loolu xam nga du ko waxee ci yoon nun la war a def ah mais déedéet lan la yóbbu fee gars yi pikir pikir yooyu ñuy pikiraate wéru da nga feebar am nañ ci ñoo xamante ni nekkul ci diine yor ay sikkim di sol ay kii di lislaamam yi ay dofi diine la ñu ñooñu yonent bi waxoon na ko de di doon Muhammad bokk ci wallahi nee na woon fi axiri zamani ubbaadun juhaalun wa qarraa'un fasaqa waxoon na ko yonent nee na mujjug jamono mu ne ñii fees dàkk jàkka yi duñu xam dara ay nulaar la ñu doon mu ne euh, mu ne waaye ñi jàng ñooy gën a dëng ñëpp ah ñëwul ñaari yëpp yonent bi wax na dëgg waaw ah, xam nga ni xam nga ni ku xam nga ni kuñ ne da xam diine xam l'islam taxaw ñu ne nañ def fu xilixlaasa benn wala ñeen ko benn di ko ñaan nga ab jullit muy alquranu karim ixlaas liñ alquranu karim nga ne sunna da laa war a rey ci l'islam yéefar nga Mm-hmm. dan laa war a rey yéefar nga rendi moo dan laa war a rendi yéefar alquran nga weddi alquran waxoon naa leen ne leen waxuma la aaya waxuma la sumun waxuma nisu waxuma la xidib waxuma la ay ay laxzaab waxuma la kaamil bi waaye benn xarfu alquran weddi yéefar la yow nga ne bu kenn jàng alquran bu kenn jàng lixlaas c'est nul ko du doo dee bu kenn julle man kenn jullee donc yoo xamante ni ak jullit bu mu ko bu mu ko juumee mukk waaw waaw waaw lu baax du doy fee ñu jëm wallahi lu baax du ko doy waaw ndax kenn jotagul correspondance bu jógee foofu du lettre du email du télégramme du télégramme dara du jóge fële musul am xam nga lan moo fa am boobu njortu ko rafet waaw njortu ko rafet nag li tax jullit di am njortu ko rafet mooy dafa sax di ñaan ja buur boo xamante ni wóor na ko ni su ko ñaanee mu nangul mooy allah jalla wa ala mm-hmm. waaw waaw isa xam nga léeg-léeg ñu juum da daanu ci suuf waaw waaw dem sax waaw waa kay waaw su ñuy dem sax jaru ngeen di si kat waaw day saay yow si karo mais yaa ngi jëw ci karak jëw bu gën déedéet mais bu leen comparé loolu bul wax ni moo gën bul wax ma ne ma sëñ Mor bu leen comparé comparaison n'a pas raison bu leen comparé jël sa portable di manipuler ak zikkar bu gën bu leen comparé yow jigéen ci ñu julli néew bi nga bëgg a toog di jëw di wax ci jigéen ko romb yaa xool di lijjanti borom kii borom tànk yi xar yi di lijjanti paa ba taxawal fee ci wet ga di dingat di saaga di jëw euh, néew bi di jëw waa néew bi naan seen ba amuñu dara te wax yooyu ak tudd yàlla ba nit ñi fàtte àdduna ci dikkat lu gën kenn du ko comparé kenn waru ko comparé te léegi lépp da koy gis da nga koy gis waaw da gis waaw doo ci mën dara ndax néew jàmbur moom loo loo loo loo loo jege jege ay mbokk gën laa gën laa yey ndax xarabu aw la ku gën a jege moo gën a yey waaye xam nga ni loolu ndax mënu koo paase waaw ndox mënu koo kon nag ñun yàlla ñu yàlla xiir ñu di ñaan waaw ñun yàlla ñu yàlla xiir ñu sax di ñaan waaw tey ñaan yàlla di ñaanal yàlla xool lu ma leen waxoon keroog ci dëgg yu ko Ablaye man leen képp koo xamante ni nee na suñu tegee néew ci bàmmeel di ko suul ba pare bu kenn joxe ay ñaan man leen képp ku ko wax suñ ko westerné xam ngeen western western xam ngeen mooy fii nekk fii doo demee ñu def ay chiffres la lay jox ak mot de soo demee nga tàllal ko waa ji nekk fii ci wetu. tali bi fee ba ko joxee ndaw si ñu koy def ni tàpp ma càgg ne la luy mot de passe bi nga ne ko ok merci par exemple mun la ñaata la somme bi mun la par exemple cent euros mu daal di wàññi soixante cinq mille francs jox la soixante cinq mille cash te léegi ni trente minutes la la sa mbokk mi woo ca France wala Espagne wala Amérique ne la dugalal naa la soixante cinq mille la mot de passe bi ok merci la man leen képp ku ku gëmul ñaan ku jëmul ne ay ixlaas ak ay dog dina fekk nit ci bàmmeel la westane bu ko lekk parce que ki lay westan gisoo ko ki lay déggoo ko ki lay westan dara jokkalewu leen yow moo nga ca ay centaine de milliers de kilomètres yow nga mën a gëm ni tubaab bee nga xamante ni du sawa du wiisu du xaras di saaga yàlla di saaga sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam weddi l'islam weddi lépp lu baax bu dee yow gëm nga ni tubaab bu fonte bu bon boobu mën naa def ba la nga yónnee ci trente minutes mu fekk fii sa ndey baa sa baay ci réew mi mën nga ko gëm nga bañal yàlla ne ku def def def ko yàlla ne ko jox ko diw yàlla mënul loolu laa ilaha illa allah am na ñoo xamante ni waay waay waay waay Omar ibn Khattab waroon na fee nekk dañ leen di rendi noonu ñooñu dañ leen di rendi c'est des malades te li ci gën a metti mooy dinañ ci yóbbaale ñu bëri léeg-léeg ñu di ah oustaz bee ko wax de lan oustaz lan oustaz yow ñu ñaanal sa bàyyi ba nga judd ci ñaanal sa maam ba nga judd ci ñaanal sa nijaay ba nga judd ca nga bëgg a taxaw naan lii dañ koo kii yëpp du tegul fii yëpp du sunnaak bidaalaak ku la ko wax léegi ñu takk la ci <laughs> sunu sëriñ ba loolu la ko loolu la ko waaj wax ne waaw ah, seen xutba yi war nañ ko seedaat parce que am na lu ci bëri tegul ci sunna nangam nangam mu ne ko waaw kay kon yow doomu njaaloo nga ndax xutba yu bon yi ngay wax nii ci lan la ci lan takkee sa ndey dama mii demoon naa ca xutba yi jeex na lu nit ñi di jàng xuloo yow dama jàng tontu ne ko ne ko kon kañ yow fi yow nga dem xam ne la arab nga jëm yow moom doo dem àjjana doo dem safara yow moom ci fini parce que yu bon yi nga xam ni xutba yu jullee néew yu bon yi ci leen ci leen def sa baay sa yaay ak sa maam ñoom ñëpp def ci leen sew mii ci leen la takk sa takk sa takk man demoon naa sa takku yaay sa yaay bi ñu koy takk demoon naa xutba bu bon bii xutba bii du bidaa yii ñu bidaa lii ci leen ko defaree kon yow mii yow doo doomu yoon mu xutba ni bëgam di yuuxu di jooy mu su wax na lu musta génn ci gémmiñam waaye dégg na lu te léegi nga gis gars yi ñu koy kii di ko jéem a véhiculer di jéem a kii benn bis dem nañ ci sëg yi fii ñu ñëw foofu ñu taxaw sëñ bi yabal ma foofu ci benn bés ñu commencé ñëw di jéem a man leen eh yéen kenn invité wu leen kenn woowu leen kenn yaakaaru leen kenn ñaanloo leen kenn sanguloo leen kenn jullewu leen leen kenn waxu leen ngeen jàng xatmu kenn woowu leen fii soo leen demoon kenn du leen laajte. dina ma ne leen su ngeen bind seen testament def ko ay audio hmm, enregistré ko ci rajo bi bu ñu ci defee mu enregistré ko ba wax ni soo leen dee bu leen kenn ñaanal parce que àjjana ngeen jëm soo leen neex ngeen wax loolu waaye nag nit ñi dañ leen di ñaanal et puis sax man leen waaw yéen ñu dul yéen ñi gëmul loolu yëpp yeewi nañ leen ci sëñ yeewi nañ leen te yeewi nañ leen dem leen ñu ne yàgg keroog daanaka ñeent climat yi ñu joxe nii ay quatre laaj joxe xaw ma cinq pour téye leen caxaan la bi bi daaw bu la mag masa baay bi daaw bi bi jaaw wàcc ko fa loolu la ma ñoo bi daaw bi jaaw mat wàcc ko fa te bari na lu ñuy wax bi daaw billahi sa jàng fa àggul da ngaa dem ci sunna yonent yàlla Muhammad ñun bari na yu bari yu ñu doon wax bi nekkee xale mais soo demee ba jàng téere yi ci ngay gis waaw waxuñ ñu bu leen dox njolloor loolu lañ ñëw waaw waxuñ ñu bu leen dox ci diggante ñaari garab

<coughs> billahi gis nga yooyu mag ñi daan wax ñëpp ñu koy def bidaa ñun fii lépp Seydina Muhammad ñu ko wax. sallallahu alayhi wa sallam. maa ko man. yonent bi moo ñu wax yooyu yëpp bu leen jaar dig diggante ay garab kërug seytaane la léegi xale bi dafa xam seytaane xale bi dafa xam yàlla dafa xam yonent bi xam nga ko léegi nit ñi def mooy papaam ak yaayam la bëgg. ñun la soo fi jaaree sa ndigg waaye damm dafa fekk sa yaay rek nga bëgg sa sa baay rek nga wala ñun bu dee xale bi xam ne yaa papa yaayam la gën a bëgg ñu ne ko soo ñu papa papa la gën a bëgg ñu ne ko gis nga xale buy jaar ci diggante ñaari potalam ñaari garab sa sa baay day dee day dee nii day dee ñu suur ko su ko defee suñ jubee gër dañ leen dee man de bëgguma sama papa dee de bi koy dee kañ na sama yaay dee xam nga li mu bëgg su ko defee loolu moo lay éduqué avec le temps nag ñun la ah pourtant nangam xolal lu mel ni socc guddi xam nga da dégg ñu naan waaye soccul bit lu yëpp ay la mais fii nii mën nga mën nga soccu fii mën nga socc guddi parce que il y a là lumière mais bu njëkk village yi amuloon lumière mën nga di soccu nit romb la ël la socc bi dugg sa biir bopp bi xutti ko nga dee baa ngay soccu téye sa soccu nii nit romb la fër sa loxo mu sa ba ko moo tax ma ngi nekk kuy soccu guddi da ngay gàtt fan. <laughs> jàngalin la façon jàngalin la su ko defee soo demee ba ci kanam nga xam ni ah pourtant soccu guddi du rey kenn am na ci yu bëri maa ngi ne naan dëj kenn du ci soccu yeneen ci bee ko te keroog am na tëj bunt moon fe maa ngi tëj jumaa ja benn waay bi nee na day jéem a jéem a dundul sunna sotti boo xamante ne toll na ni micro bi ma gis ko muy def nii kii taaj kii kii taaj kii kii di tufli ma ma ma ne ko eh arrêté li ngay def lii lu mu doon salte looy def nii yeneen bi nee na dé kenn du ci sotti xoola même même même waxuma la sax même ko yeneen bi teewul woon sotti ci dëj correctul la dégguñu naan ah moom de sotti nañ bëñam di xaar sama gàcce pour reetaan so socc pour ree la yow sa mbokk dee nga jël socc di socc pour wan ko ne ma faale wu ma dëj bi jàpp yow li ci gën a métti gis nga yow xola néew néew néew suñ koy jullee ah suñ koy jullee bu dee jigéen fooy taxaw ah. <coughs> ci bopp bi ngay taxaw. mais di ay ay lu ñëw taxaw ci ndiggu ku jigéen civilisé woo l'islam nee na la puusal awra yi ku jigéen ki l'islam nee na la puusal weenu ku jigéen ki demal taxaw ca boppam moo gën a maanu ndax du sa jabar mu mën nga mën nga ko tàkk seytaane daa bari doole mën nga ne allahu akbar seen dënnam waa ngi seen kanamam seytaane yàq sa julli Mm-hmm. waaw ki nga keroog ëppal taxaw ñoom taxaw ca diggu ko jigéen ka di kaabar foofu di julli waaw gis ngeen ko ñu dem suul sax mënuñu ko nekk defar billaahi bat Cheikh Tidiane billaahi suñu maam ñëwul woon musiba ndax yàlla lépp lay defar imam as mii moo sauvé keroog néew ba néew bi fam nañ koy suulee fam nañ koy suulee tànk yi mooy jiitu néew duñ koy suul dañuy wax bismillahi wa ala millati rasulillah wala nga wax wa ala sunnati rasulillah su la neexee nga boole ca minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra néew suñ ko dañ koy njeganaayal néew bakkan bi day jublu penku loolu la ñuy suule néew mais c'est ça jigéen dañ koy suturaal ba keroog ñuy ba keroog gisatuñu cëram ñu soog a muuri dañ ko muuree l'islam dafa fiir néew ay mbokk ñoo koy suul mais c'est ça yii c'est des c'est des choses rudimentaires ay yu yu yu yu sew la yoo xamante ni mais un musulman daf ko war xam loolu moom mooy tax lor du am añ du am te lépp day tegu ci jàngale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kon yal na yàlla fay sunu mag ñi yal na yàlla fay ñu sunu mag ñi ñun daal ñoo ngi te ñaan yàlla incha allahu dañuy ñaan ba faw salaatu ala nabi bii yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën ñëpp moo gën a rafet ñëpp gën a baax ñëpp moo ëpp yiw ñëpp yàlla baal na ko amul bàkkaar far li jiitu yàlla nee na ko baal naa la li ngay waaj def baal naa la li nga def ba noppi baal naa la xala loo ma ñaan may naa la ko loo may waaj ñaan may naa la ko loo ma ñaanoon jëm may naa la ko yàlla lii yii oraas yi la defal yonent bi ni ko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 salaatu ala nabi yi mais ci yonent bi la jëm bu dee yonent bi la ñuy dollil ay yiw ak teraanga waaw kan moo dul soxla teraanga ak yiw ci àdduna kan moo ko dul soxla ci àdduna te yonent bi yàlla baal na ko mais nit ñi dañoo war a yeewu dañoo war a yeewu ci àdduna bi xam doo leen jox beneen exemple yu gën a proche exemple yi gën a proche kan moo kan moo ma ñemee wax ñaata kaamil la ñuy jàng màggalu Tuubaa kan moo ko ñemee kenn ñemewu këru cheikh bu nekk vingt huit kaamil lañ fay jàng muy limu Tuubaa vingt huit kaamil këru cheikh bu nekk pour màggal gi sëñ Saliou dem na ba mujj gi mu ne nit bu nekk na jàng ñaari kaamil su ko mënta jàng naka waaw léegi kan moo xam ñaata junni kaamil li ñuy jàng waaw ñaari junni kaamil yooyu kan lañ koy yéene mais suñ bàmba lañ koy jox. bismillah wutal ko chaise wutal ko chaise ko nii. suñu bàyyi la xaaj baax si jërëjëf si waaw. ci garab ci def waaw kay waaw bismillah aleykum salaam wa rahmatullah kaamil yooyu yëpp xool leen xool leen paradoxe bi dama bëgg nit dafa ngay utiliser sa bopp di réfléchir yow xoolal xoolal xoolal xoolal sa bopp yow taalibe bi yow taalibe bi yaa ngi jàngal sëñ bi junni kaamil te yow sëñ bi moo la yow jàpp nga ni moo la dàq jaamu yàlla di loolu nga jàpp moo la gën a jege yàlla moo la gën a xam farata moo la gën a xam sunna moo la dàq naata lu guddi moo la gën a bëgg yonent bi moo a lim tagg yonent bi doo ko tagg yonent bi te teewul nga yónnee ko ay mille francs mille xam nga ni foofu wóorul dégg ngeen ma journée ya Tidiane yi mais ay millions ngi salaatul faatihi la ñuy def ci adduna bi xat mi yaag xat mi ya ay millions suñu paree ñu ne lépp jox nañ ko Cheikh te ñun ñëpp d'accord ni Cheikh moo ñu dàq jaam yàlla moo ñu gën a xam moo ñu gën a xam yonent bi moo ñu gën a xam farata gën ñu xam sunna ñu jël teraanga yi di ko dolli mais nit ñi war na réfléchir ci loolu de ba tey lu ñu jàng ci yàlla jox ko sëñ bi te sëñ bi moo la gën a jege yàlla problème am na donc il faut que yëf yi ñu ngi jël ak philosophie di ubbi suñu bopp yi di xool li xam li xew loolu am na lu muy signifié am na lu muy signifié waaw lu tax sëñ bi waxoon waxul ne bu ma kenn ñaanal lu tax du ko wax seen màggal yi nga yaakaar màggal seen diw màggal seen diw ma 14 août maa laaj pour lan la. tey dañuy xëy di ñaan suba ba ngoon pour loolu la. subaay yi dañuy jàng ay quarante kaamil bàyyi da bay jàng vingt kaamil kër diw jàng trente cinq kaamil ñu dajale ko muy ay huit cent kaamil ñu jàng ay million sarabu bat yi jàng ay trois cent treize seysi yu mille quatre cent yaasin trente cinq mille jóor laqad jaakum quatre cent mille jóor jóor kamal noonu dañ koy jël di ko dajale di ko suñu paree ñu ne yàlla lépp jox ko alaaj mun mun jigéen xam nga moo raw ci yàlla moo dàq jàngal dund na téeméer ak juróom-ñaar yow amoo trente cinq ans loolu attention attention attention nit ñi war nañoo ubbiwaat seen xel yi di xalaataat bu baax ci jëflante yi am na solo yal nañu yàlla dimbali ñun ñëpp yal na yàlla yokk sunu leeri mag ñi ci jaar nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su defee fi may waxee rek mooy yàlla dafa bëri yërmande wallahi gis nga yàlla su narul woon a yërëm suñu bàyyi mënul doy billahi dinañu teg loo xamante ni dañ naan dal ko mais daf koo nar <coughs> yàlla lu mu nar nag da koy def mais defu yàlla kun fa yëkkun la mais nag ci monde bii ñu nekk moom la ñuy wax le monde de la de la causalité alamul asbab le monde de la causalité loolu moo tax toujours day indi les conditions pour ndogalam bi kun fa yëkkunum bi mën a réaliser wu est-ce que dégg nga bëgg a wax mais am nii ngay gis muy jaayaloo un par un un par un un par un un par un fekk ni yow yàlla lu mu bëgg moo ngi ca fin ba xool ok ci gën a bëgg ci àdduna mooy gan dim naa wax la bu leen hésité sallallahu alayhi wa sallam xool leen yàlla bi mu ko bëggee yarale boppam yaral boppam nu mu def mi nit ñi comprendre ñu fekk yàlla mu ngi posé ay jalons dafa am ñaari weer ci biir yaayam rek mu rey papa gars yi ne ah xale bi day mbiram métti na mu mu am am am am ñeenti at yaay jafaatu ah! mu am huit ans ñu ñu rey maam ja mu commencé ñu jël ko dem jox jox bàyyi doxam yàlla rey mais sa yaay bi dee sa baay dee sa nijaay dee sa bàjjen dee sa maam dee koo defe ci àdduna yonent bi ne junnum ci àdduna fekk ni yàlla ku bëggoon a yaral condition yaral boppam yi nag parce que du fa keneen nekkee dafay yar su ko fekk dafay yar yàlla bëggul ko yar yonent bi parce que ku ko yar su ëllëgee yow réclamé ci moom yar da ko yar te yàlla bëggul kenn rek yonent bi yàlla bëggul kenn réclamé ko tous bu bëgg mu libre parce que moom du nitu benn nit mais nitu àdduna la est-ce que da ngeen fi may waxee gis nga loolu noonu noonu yàlla noonu lay doxale di pousser ay jalons ci Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mais yéen ñëpp xam ngeen ko 16 ans la am 16 ans rek 16 ans yàlla ne ko yàlla ne xëy papa Cheikh ñëwal yaay Cheikh ñëwal ray tapit benn bis dafa suul papa ji wàññeeku ñëw yaay ji dee mu jël suul ji à l'âge de 16 ans pourquoi parce que yàlla dafa bëggoon dégager ñëpp ñu ko waroon yar pour bàyyi ko yonent bi mu yaral ko boppam loolu mo tax ci at moomu la gisee ak yonent bi njëkk naa gisoog moom avant moom dajeeg moom ci 46 ans daje moom bi mu amee 6 ans waaw waaw mu wax moom ay affaire alam na sax li ko ci jëriñ ji waaw ubbil ko dënn bi ni mu ni ko yàlla ubbiloon dënnam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu yàlla noonu lay tegee i condition moo tax nit da ngay di man dina man bëgguma ay ay fanatique ak ay da ngay ubbi sa bët yi ngay xool yàlla léeg-léeg da lay won ay ay message da lay won ay tegtal da lay wax ak day wax ak yow léeg-léeg mu yombal mu jël yombal ko yombal ko nga xam ne loolu porte la léeg-léeg mu jël mu jël tëj ko jafeel ko jafeel ko nga xamante ni am na lu lu nekk ca kanam loo xamul moom moo ko xam su la bëggee nag dalay dalay dalay dalay may xol muñ may la xol patience nga nekk di xaar nag màgg naan pour su mbir ma ñëwee nga naan ah ndekete lii la waaye. ci xam nga léeg-léeg nga tëye dem ci kii bi garage bi di xuloo ci oto di xuloo ba mujj wàcc xam nga li mu bëgg a nga yéeg ci beneen oto dem ba ci diggu tali bi rek waaye bi ne tëpp ci taal rek daal ñu ne oto cette euh, euh, place bi nga xamante ni moom moo rawoon ca Thiès léegi accident dina juróom-ñaar ñëpp a dee loolu looy wax dama naan ay su man sax première place laa jëloon ca kanam laa toogoon bëgg bëgg kanamu oto ci ca kanam laa ni groupe toog fay naa téeméer ñu wutaloo place ca kanam soo ci yëgoon de léegi gis nga yàlla ni muy def mbir noonu la mbir yëpp noonu la lu mu bëgg def kun fa yakun la donc waxoon naa leen fi ne leen kun fa yakun ni ko gaa yi bëgg a jàppee du noonu lii nit ah wa yaf'alu fi mulkihi ma yasha'u ta'ala al-ilahu wa jalla al-hakam ndeysaan waaw mu ne wa yaf'alu moom allahu jalla wa ala dina jëf fii mulkihi ci nguuram gi wa jalla al mu ne ah maa ngi tudd maa ngi tudd màggaayu yàlla de ah waaye nag maa ngi tudd moom yàlla ndax lu mu def la Hmm. ndeysaan yàlla lu mu la waaw waaw diggoo keroog bi ma leen di nettali bi hmm. qaala yaa abati if'al wa yaf'alu fi mulkihi ma yashaa qaala yaa abati if'al ma tu'mar satajiduni insha allahu min as-saabiriin waaw ne ko papa yàgg yàgg yàgg di nga ma fekk sa mbooloom ñu baax ña ren di ma rek yàlla lu wax noonu la max ndax moo xam lépp ci ñun xamuñu lépp alquran wax nañu ko asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yàlla nee nañu bari na loo leen bëgg fekk seen musiba la waaw bari na loo leen bañ fekk seen ay way ay su ma ko xamee woon nii du ma ci dugg ay way way way sama àdduna bi yëpp lañ ci la ay way way way ay way way way soo ko déggee rek xamal ni yàlla ca ba ba ba ngay am xel ak xol ak mën a xalaat mën a dégg say nopp baax am na lu mu la joxoon ay message yàlla nag message am mën na la ko jox directement ci gént ak ci ilham ak dégg nga ci yëg-yëg mooy moom la ñu ilqa mu sànni ko ci sa xol ah yooyu yëpp mën na yebal ab jaam mu ñëw wax ak yow fekk mu yàlla may wax ak yow ne la sëñ bi nangam ngay bëgg a def de bu ko def de man nag kenn waxuma dara waaye daal li ngay bëgg a def bu ko def yàlla ko yebal soo dëgëree bopp nag toog sa xel baa nga toog sa xol aha réccu ngay mujjee wa yafalula dil jalil bi talqi ndeysaan fa faaka jamilun yartadihi munibu ndeysaan waaw <coughs> wax ji sunu maam alxaaj Malik moo ko wayal waaye wax ja aslu ba Cheikh El Hadj Omar al Fouti radiyallahu taala anhu moo ko waxoon fa kullu ma faala al jamilu fa huwa al jamilu waaw moom la way nag daal ne ah wa ma yafalu al haadi al al jalilu bi xalqihi fa zaaka jamilun yartadihi kan munibu yartadihi munibu waaw yartadihi munibu waaw wa kullu ma yafalu al haadi lépp loo xamante ni al haadi ci jub ki mooy Allah al jalilu ku kawe ku màgg ki di xal yi mu def ko ci mbindeefam yi fa zaaka loole jamilun lu rafet la lu rafet nag mooy seen maam Alaaji Muhammad yi naa naan wax mu ne lu baax amul amul seetal ma lu baax lu baax am na seetal lu baax amul seetal ma fa zaaka loolu jamilun amul seetal ma yar fa diixi dina ko gërëm munibun koo xamante ni bis bu nekk moo ngay dellu ci yàlla yàlla nee na yajtabi ilayhi man yashaau wa yahdi ilayhi man yunib dina dina xëcc ci boppam dina bu ci boppam ku ko neex moom yàlla mooy de toog ba càgg rek jël may def ci yow day gis loo daan lu gis di xam loo daan lu xam dégg daal loo daan lu dégg waaye wa yahdi ilayhi man yashaau wa yahdi ilayhi man yunib su ko neexee tamit mu def ci yow pas-pas ak yitte nga góorgóorlu di nangul yàlla di jaamu yàlla ba may fekk la ca xam nga ñaari bokkul xam nga kii day nelaw ñu bëgg ko ngay faj lu may faj mën la ñun la lépp ngay faj ku ñëw ubbi sa loxo diw ko mu wér bokk teg ki nga xamante ni pendant quinze ans moo ngi dugg Guinée Côte d'Ivoire Burkina Faso ci wër xam-xamu faj bokkul bokkul waaw ma kasabat wa alayha ma kasabat bokkul bokkul lii yaa ko wut lii nag allahu jalla wa ala moo ko teg sa loxo yàlla nañu yàlla dimbali ñëpp jaah nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ma ngo Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam toujours même waxtaan wala def jeexagul de Seydina Ismaïl mooy waxtaan wa ñu waxtaanoon turee jeexagul Seydina euh, Jibril alayhi salaam dañoo ñëw ne ko ndax mus ngaa jaaxle ndax mus ngaa nekk ci ringi ringi mus ngaa nekk ci jaxasoo ci ndigal lu la yàlla jox mu ne waaw mu jaami yàllaa ngi nii bi seen mbir xewee mu ne yàlla moo ma jox ngir ma jëfandikoo ndigalam waaye njàqare euh, ak coono jàll na ma ci ma ma ma jóge ci asamaan juróom ngir ñëw li jëm ci loolu ñu ne ko kañ la mu ne keroog bi yàlla dogalee Namruud ñu bari ñu wax Namruud Namruud la dégg ngeen waaw dañuy Namruud taal safaraam sa loolu du ma ko waxtaanee woon waxtaanee waat naa ko bu noppi waxtaanee naa ko bu noppi taal safaraam sa ngir tànn ca Seydina Ibrahima alayhi salaatu wasalaam yàlla ne ko Jibril demal nga lijjanti Ibrahima ba benn tàkk-tàkk bu ko bu ko lakk mu ne tiit naa ndeysaan keroog Jibril sax nee nañu bi mu ñëwee ci Ibrahima ne ko ne ko waaw yow sami bi loo soxla xam nga léeg-léeg soo demee ci restaurant yi loolu lañ wax monsieur vous n'avez besoin de rien soxla woo dara xam nga dañ koy wax waaw Jibril loolu la wax Seydina Ibrahima ne ko soxla woo dara ne ko soxla wu ma la soxla wu ma la ndeysaan yàlla rek ndeysaan yàlla ne yaa naaru kuuni ah bardan wa salaaman ala Ibrahim dama ko waxtaane ba noppi moo mu ne ñaareelu place ba keroog bi Seydina Ismaïl tëddee bàyyi Ibrahima jël paaga ba teg ca baatam mu ne keroog maa ngi woon ci suufu aras waaye lépp lu ma amoon ci laa firi naa ko ngir mën a dal di euh, rocci Ibrahima ngir roob xar ma wala kuy ndeysaan ndeysaan ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan waaw mu ne ko ñetteel bi kañ la mu ne ko keroog yow mu uxut hmm? ndeysaan keroog gars yi sonal nañu yonent bi waaw ndeysaan mu ne ko nag ah <laughs> jibril yàllaay wax ak ne ko ne ko gars yi gaañ nañu yonent bi dala ca nañ ko waaye gis nga bu dox deret yonent bi du wat du dalee ci suuf gàncax dootul sax géej yëpp danañ sax garab yëpp danañ dee loolu mooy àdduna tukki na Jibril nee na keroog tiit na ndeysaan foofu du ma ko dugg ñeenteel bi mu ne mooy keroog bi xam ngeen histoire Seydina Youssouf alayhi gént euh, onze euh, astres ñu koy sujjootal ak jant bi ak weer bi ak biddéew yi ah onze biddéew ak jant bi ak weer bi di ko sujjootal loolu la gént mu ñëw ci papaam na ko papa damaa gént nangam nag mu ne ko bu ko nettali say mbokk bu ko nettali say soo ko defee soo ko nettalee dinañ xam secret bi yow xale nga xamoo li xamoo li nga gént man xam naa ko waaye say frère xam nañ ko parce que dafa am lu doon wër ci yow la nekk <coughs> ne ko soo juumee ba wax ko nag dina la rey dina la fàttal pexe waxtaan wa neex ca frère ya rek ñuy wax waxi làmb ak wax yooyu ba waxtaan waxu mu sax mu ne pourtant gis ngeen man mii sax bi man mii fan yee ci ginnaaw géntoon naa fi ma gis fi fukki biddeew ak benn ah, ak benn ak benn weer ak benn bi bi kii weer benn jant bi ma sujootal ma gis naa loolu frère yi dal ni kon cër biñ doon wër ci suñu biir famille bi kii moo ko fukki frère ak ñaar la ñu fexeel ko ne ko ne papa ji histoire bu gudd la dama ciy bañ a gudd ne papa ji jox ñu waa ji dañoo war a dem mangi ji mangi ji xam ngeen mangi waaw ñëw ci pâturage yi wuti fu fu am ñax laal ah dañuy sàmmi ji daal ñu sàmmi ji la nga xam mooy mang mooy wolof bi biir ne ko dañoo bëgg a màng ji mais jox ñu euh, suñu rakk ji ñu ànd ak moom dinañ ko protéger ya ah, papa ji ni leen mais damay ragal til lekk ko dégg damay ragal til lekk ko papa ji waxul waaw man damay ragal sama doom ji til lekk ko ndekete boobu yàlla xamal na yonent bi Seydina Yaaqub xamal ne ko sa doom ji dañuy dinañ dinañ nax dina dinañ fenee till ngir rey ko ñu daal di dem daal di daal di jël Ibrahima daal di jël Yuusuf alayhi salaam daal di koy tëmbal ci benn bu bu Yuusufa laal ndoxu teen bi te teen bi kat teen bi déedéet am ndox bi teen bu teen bu kii suñ koy waxee ne ci wolof <coughs> seen bu seen bu bañ la daal seen bu seen bu déy seen bu déy waaw góor da jëf papa si seen bu déy la kon xam nga ni foofu ay bët yu mag a fay nekk benn bët du ko ci laalee day dee man mus naa gis ku dee ci teen teen bu dee ba billahi la am suul nañ ko fii waaye keroog li ñu suul ci deret kenn xam nañu toll mu ne ko mu ne ko soo juumee ba mu ba mu ba mu laal foofu musiba dina am nee nañu dafa jël benn doj ca aljanna moom la jël teg ko ci la humus euh, ba duñ ko sànnee ca ca ca doj woowu la la dal ca la toog ca la dal ca la toog xam nga léegi nag doom ñi daal di dellu ci seen bàyyi léegi laataa xam na ni il faut ñu lay parce que ñoom pour ñoom euh, Yuusufa dee na dee na pour ñoom dee ñu daal di dem rey bi jàpp benn till rey ko jël deret di taqal ci yére Yuusufa yóbbu ne ko papa papa yusufa mais till bi moo ko rey till moo chakal mooy chakal dégg bi moo ko rey ah till bee ko rey ah waxoon naa leen ko de ñun papa till bee ko rey ñun duñu fen papa mën leen waaw ana till bi ñu ne ko til baa ngi nii rey nañ ko sax till bu rey suñu rakka ñu rey ko mën leen indi leen till bi ñu indi till bi mu ne mu ne mu ne yow till yow till till ne ah ah ndeysaan yàlla mën a maye till mu ne ah mu ne ko yow yaa rey sama doom ji ñuy wax yuusufa mu ne ko billahi ñun till du lekk yàpp yonent allahu akbar mu ne ko billahi ñun till billahi du lekk yàpp yonent ñun yonent bu ñu gis fan lay màggal ziar la nangu soog yonent dem suñu yoon mu ne ko man yow yonentub yàlla bi xoolal till baa ngay wax yow yonentub yàlla bi man damaa jóge woon ci benn dëkk bu ñuy wax Kanaan di dem fu ñuy wax Basra dama doon ziar sama benn mbokkum cil ndax damaa dégg li yàlla dige ci dem ziar yi sa mbokkum jullit dama man jullit laa comme sama man jullit laa sama mbokkum cil moom jullit la te dégg naa ñu ne sooy ziar yi sa mbokkum jullit loo romb mu sàbbal la tànk boo dëgg ba juróom-ñaari suuf ñu bindal la ko tiyaaba jéggal la koy bàkkaar yëkkatal ko ay daraja mën na ko loolu moo taxoon muy jugee par exemple Tambacounda di dem Ndar ngir ziyaari sama mbokku till moomee mu ne ko nag bi ma ñëwee ba fii ma wax xibaar ne ma sama mbokk moom may ziyaari ji dee na tristesse jàpp ma jël waxuma de du man de gis nga yoon tristesse jàpp ma ak mélancolie ma daal di jël sama bopp teg ko garab gi di jooy ba ma sëgg di jooy wala ma sa doom yi fekk jàpp ma dégg nga waaye ku yàlla sàmm nga sàmm yàlla nañu yàlla sàmm xam nga sànq nañu waaye yàlla feeñal na ko Ismaël daanaka Yaaqub ca la gumba mais gumba gi du gumba gumba mais gumba xam ni nubuwa gi yi nekk ci moom moo nekk ci doomam ji te ñii soxora tax ñu def lii daanaka nangutu la gis gën mi def ci àdduna waaw ba soo ko toppee di nga xam ni mbubbub Yuusufa moo delloo yu Yaaqub ay bëtam dañ ko indi rek mu daal ne lii xeetu Youssoupha la te boobu Youssoupha il était le ministre de l' économie ministre de l' économie bu Égypte Égypte nga xamante ne am na mille sept cent ans de wala sept mille ans d' histoire Égypte lu yàgg sept mille ans cinq millions de population waaw fi mu ne nii dafa yàgg foofu moo nekkoon ministre l' économie c'est ça histoire bu gudd la yàlla sàmm na ko ba gars yi ñëw jël ko yóbbu ko jaay ko buur ba waaw buur ba yëpp a xew xam ngeen ko waaw histoire la yëpp yàlla ñu yàlla ñu def yàlla yokk xéwal yi yokk sutura yi yokk so yi tabarakallahu li tax ma nekk ci euh, Seydina Ismaïl ba tey Ismaïl dafay symbole moom Ibrahima dañuy symbole soumission est-ce que xam ngeen may la billahi keroog biñ demee kër sëñ Mor Ndiaye laa lay ajjuma ja ba ñu jàngee kaamil ya yi sikkar sikkar ya ñaan ya ba ñuy julli juma suñu Cheikh Ndiaye imam mu yéegee ca kaw min barba ba waxtaan nag nit ñi de mooy bayam ba mu leer nañ keroog mag kii ñoo àndoon nag lañ mu jóg ñoo julli ndoo mais bi mu demee ba taxaw ne day xutba pour ñu julli daanaka ñëpp a bokk doon jooy ñàkk wuy jur dafa metti wuy jur place bi muy occupé ci doomu aadama mais moom rek moo ko mën a moo ko mën a occupé wallahi yow ñun ñëpp a jooy ñun ñëpp la suñu yaram daw wallahi parce que dafa metti dafa metti surtout nga wat ci ay xale yu ndaw ay doom yu ndaw waaw dafa metti bàyyi dafa place bi mu occupé dafa dafa dafa fort moo tax suñu bàyyi def ci àdduna yàlla yàlla bàyyi leen wallahi ñun ñëpp suñu bàyyi suñu ndey yàlla na leen fi yàlla bàyyi yàlla na leen fi yàlla bàyyi yàlla na leen fi yàlla bàyyi parce que baax nañ fi de baax nañ fi de man damay gis heure bu ñu kii ñëw foofu fëgg ma ne ma añ bi pare na sama yaram dafay daw wallahi heure bu xale bi ñëwee daanaka léegi su ma ko diggee damay dëpp kon mu yegg dafa dafa yéeme damay xool ni léegi ma jéggi fanweeri at fanweeri at a ngi nii heure bi ñu ma waxee añ bi jot na sama bàyyi ma ko jox xool loolu xool a ngi xool loolu vingt ans vingt huit ans trente ans foo dem kii rek dan laa woo ñëwal yow li ci ëpp doo xam sax fan la papa ji lijjantee ñaar téeméeri am ko jox wallaay xamoo yaay ji xamoo fa nan la laqartee ba li jënti keccat ga mu defar ba indi ko tegal la xamoo ko waaw li wolof di wax naan li góor di dundee yàlla bu ko noonu xam yàlla yàlla sutura waaye wayjur yi yàlla na yàlla bàyyi leen keroog naa wayjur yëpp ko am wayjur yàlla na yàlla bàyyi leen yàlla na yàlla bàyyi fi yu yi ba war nañu gudd bande surtout monde bi ni mu gënee metti gën a garaaw gën a précaire condition de réussite yi a jafe euh, nit ñi système bi gën a soxor mais attention ñaanu leen wuy jur yi te ngeen góorgóorlu ku ci nekk nu góorgóorlu kuy jàng jàngal wax naa leen ko kuy jàng bul jàngantu jàngal jàngal système bi dafa metti ñoom ñuy réussir ñoo ngi réussir ñoo ngi ni seen doom yëpp yóbbu na leen bitim réew ci leen ni dans dix ans seen bàyyi dañuy dee ñi ci des daal di daal di doxu dem dem Suisse di fa Canada fa la ñu amee kër fa la ñu amee nationalité seen doom yi ñooy jóge Europe ñëwaat jiitwaat ñu ñuy gën a torox donc yaay yeewu léegi nag soo ñu sédd la par force ci am ci réew mi mooy da ngay bokk ci meilleur yi bul bokk ci ñi bon bul bokk ci ñi assez bon déedéet bokkal ci élite bi mooy ñi nga xamante ni ils sont indispensables te li koy maye mooy nga nekk un excellent bul wut ay kii del wut mention del wut tableau d'honneur ñi ci liggéey bu leen tëdd ba 9 heures dee leen jug dem liggéey ji wut wuti ji mais loolu mooy affaire bi jamono bi neexatul wuy juri sonn nañu ñu ci bëri wéyjur yi dem loolu la dafa metti dafa metti ma bëgg ngeen yeewu yeewu leen ngeen jàngi dem liggéey ji dem meneebaru ji dem dem yenu ji mi def len ko bu leen toog c'est ça su ko defee insha allahu di nga mën am loo terale say ndey terale say bay di nga am tamit loo suturale sa bopp di nga am loo te sa diine parce que pour ak tuut mooy mooy tax nga am diine am na ci sama gars yi du ñu amul xaalis duñ julli parce que seen bopp nekkul ci julli c'est ça il am dara gor day góor ci dara te góor ci li koy maye mooy sooy jàng nga jàng soo amee métier nga respecté ko métier bu mokk jariñ borom c'est ça métier bu mokk rek jariñ borom li bon rek mooy coxantu bi laal fii tey bu subaa nga dem fee kii nonchalant jàmbar bëggoo naaj bëggoo coono bëggoo yooyu yooyu baaxul te tabarkalaaw adduna bi dafa métti waajur yi dañuy dem su fekkul na nga pare sa bopp pare sa kii sëñ bi di nga dajeeg loo xamante ci adduna sa adduna bi jooy lay doon affaire yi kon yàlla ñu yàlla dimbali ñun ñëpp waaw soo gisee ma waxee nii dara euh, euh, man heure bu ma euh, lii du amee ndey wa bàyyi jóge ci kër damay sentir lu bari ndax ñun lépp suñu baay yaa ngi ak suñu yaay waaye ñun dañoo amoon baay bu gën a yaatu ndax baay bi ñu amoon mooy baayu ñëpp mooy alay moo liggéey wallaahi te bañ ko ñàkkee xam nañu xam nañu lan mooy ñàkk baay mu mel ni moom te baay nag du tuuti ku nekk sa baay nga am moom dafa nekkoon baay bu rek di baayu ñere baayi ñeneen ñi te bañ ko ñàkkee xam nañu dëgg dëgg dëgg dëgg lam lam taxaw woon waaw sutura bi yëpp mooy ah, alaaj mu niroo ngi di góorgóorlu ca palaasam ay njabootam taxaw ay rakkam taxaw ay taalibeem taxaw di ngir ñu bañ koo fàtte waaw kon loolu moo tax rek ñuy ñaan yàlla yàlla yàlla yëg gërëm suñu bàyyi mënul yàlla ko yàlla baal yàlla yëg ni feet defal nañ ko feet wu rëy ci aljanna bi jaay nabi naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen woon nañu euh, wax lu gën a rafet lu gën a baax ndax dañoo yàlla seede na ni di euh, timis na pare na billaahi waaye damaa amoon gan ginnaaw loolu film bi woon ma ci kër ga ñu doon wax ay mbir yoo xamante ni suba la war a dem te damay bañ guddee fii dem fekk mu tëdd te balaa fajar lañ war a lijjanti loolu loolu moo tax ma jàdd ci kër ga yàgg fa waaye tamit sant naa ci yàlla ndax toujours ñu wax ne ñaan yi sikar si moo war a ëpp waxtaan wi waaw parce que sikar mooy fekk waa ji fële waxtaan wi pour ñun la waaye lay laay laay doon sikar mu sell dëggu mooy fekk suñu bàyyi mënul ca ko fekk yéen a ngi ne benn laa ilaha illallah cinq mille jeex na kon yàlla nañu yàlla dimbali mënul wayal yonent bi soo paree jox suñu bàyyi papa yi mu ñaanal ñëpp ñu soog a dellu ci kër yi incha allah wayal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidul kawnayni